léegi nag Seydina Abu Sa'id fekk entre temps pare na daal di dem dab ko fekk ko fa Marwan mu naan day kalaame Marwan <laughs> Marwan ne ko waaw maa laka wal ibn akhi waaw ibn Abu Sa'id waaw lan moo la dal ak sa lan moo la jotaleeg sa doomu mbokk mi ah. <laughs> jaa yaskuuka ñëw na di la di la jàmbat de Seydina Abu Sa'id ne radiyallahu anhu man maa dégg yoneen saa sallam ne ida salla ahadukum ila shay'in yasturu min an-nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa fi nahri waaw fa in aba falyuqatil fa innama huwa shaytan waaw <laughs> ne man waaw man maa dégg yonent bi alayhi salaam bu kenn ci yéen defee sitram loolu tamit mooy kii julli ki war a julli tamit na jël matuwaay yooyu fexe def sitra du ñëw taxaw n'importe comment taw fu ko neex fu nit ñi jaar ak lu ne deful sitra ba pare kuy romb mu muy def ay kii yow defoo lañu gis nga yoneen sa salaam mooy euh, tanqiixul manaf daa baax mooy lan la wax yoneen saa salaam na ne bu kenn ci yéen di julli ila salla ahadukum shay ila shay'in yastur muy julli ci kanam loo xam ne moo koy suturaal minal ñi ba duñ dog julleem moo xam daa ñëw ba ci mur bi jege mur bi wala ak garab wala lu ñu teg wala loo xam ne moo ko tegal bopp boppam loolu la nag waaw loolu la wax mu ne nag léegi yeneen saa sax mooy kooku kon il faut nga def dara au minimum sinon boo ko deful yow li dog sa julli yow tamit bokk nga ci ñu ko waral mu ne yeneen saa sax nee na ku def loolee. Hmm? benn waaye ñoo bëgg jaar ci kanamam na ko puus ci xa ci ci ci kiiwam ci ci ci kiiwam noonu tudd ci baat bi laa wax na ko puus puus ko ci baat bi lay liggéey waaw te mu ngi julli fa in abaa bu waa nee dee malgré ça par force fii lay jaar fal yuqaatil way ma ne na na na na moom laa wax na xeex moom fa innamaa huwa shaytaan ndax waa ji la waaw mooy jëfi seytaane lay jëf ndax mooy ki nga xam ne moo féttéerlu xam ne lii mooy dëgg waaw lii mooy dëgg laa wax ñu koy wax ki lal mu naan maa bañ lii laay def par force waaw mu ne na xareñ moom loolu nag boroom xam-xam yi am nañu naan non c'est que bon xeex boobu jubluwu ci xeex mooy puus rek la ci jublu waaye imaam kii moom daa jàlloon moom moom jéggiwu ko woon noonu waaw nekkul ne rek da koy puus waaw waaye que ne euh, non du xare ah non <laughs> mooy danga koy puus puus bu baax rek bu bu ko jaree waaw waaye dañ naan ma ne affaire bi daal mbir mi lenn la mooy doon lay def waaw mooy day jàll bu gën ndaw jàpp bu gën ndaw bu dee waaj moom daa bañ ne insister di kii boo bu boobaa même bu ko faatee dara ci newul waaw léegi nag est bu boobaa bu ko faatee waa ji day day kafaara wala du kafaara dara lu dul kafaara waaw <laughs> même bu dee al imaam al qaadi Iyaad mu ngi naan ñoom ci Maliki rahmatullahi alayhi am na wute ci léegi bu boobaa waaj ji da koo puus wala de am lu mu def waa ji waa ji dee nag <laughs> waaw bu boobaa luy xew est-ce que dañuy fay mu ne loolu wute la mais loolu li gën a dëgër mooy ma ne dara lu fay parce que ash-shari' moo ko may. kanta ñi nga xam ne mooy ci Maliki ñoom al imaam al ibn Battal ak ñoom al-Qurtubi ñi nga xam ne ak ñiy wax ne ci yeneen borom xam-xam yi non que ne loolu mooy nag boobu mooy puus bi il faut pas mu nekk puus boo xamante ne nii euh, walla euh, no waa ji bu mu ci xeex bu mu def loolu wala jarul xeex jarul kii mooy puus rek bu kii boo xamante ne nii dañ naan ma ne fii daal imaam ibn euh, Abu Sa'id moom déggu ci loolu moom liñ jàpp mooy lii la gis nga waa ji mu ko puusaatee ci baat bi waa ji bu doon continuer da koy koy am na ci benn riwaay sax da dog est-ce que am na riwaay bu ne da koo mbéj waaw <laughs> doo puus waa ji kii mu dugaale ko benn mbéj <laughs> waaw <laughs> léegi nag waa ji waaw dem ci ci ci ci ci monsieur le waaw waaw waaw waaw al al kii euh, al Qurtubi moo ne boroom xam-xam yi nag daal dina ñuy euh, dëppoo ko ne waa ji euh, obligé wul muy xeex ak moom ci armée quoi ndax loolu dafa wuteeg euh, jublu ci julli di def yooyu waaw <laughs> waaye loolu dañ naan toute façon jublu ci julli xusoon gi mu laaj ki tëral xusoon gi muy borom bi tabaaraka wa taala ci làmmiñu yonentam alayhi salaam moo digle ne ci kaab yi na nga xeex te waa ji moom xam nga ne buy xeex waa ji defaan boppam loolu xusoo nga dina am lu ci deñ te malgré loolu ko digal boobaa ku bu ci nekk mu ngi place am laa wax xusoo nga waa ji ñëw bëgg a ñëw ba koy puus puus bu kii sawaay waaw waaw bu meree ne day day kii nga puusaat ko la muy sëy na Abu Sa'id def waa ji way ah. muy am lenn laa wax loo xam ne moom la nekk di am lu muy wax nii waaw mu ne ko waaye yow mu mu mu daal di wax di ki nga xam ne mooy Marwanu monsieur le gouverneur kon lii la waaw te bu boobaa dox gi muy dox noonu mais mais léegi nga ne ma euh, ngir puus ko wala mooy lay taxaw rek fi mu taxaw lay taxaw puus ko léegi nag am na benn affaire mais est-ce que léegi léegi bon attends <laughs> waaw bu dee waa ji dafa bu nag ah même bu dee même amu Shafi loolu la da ne non liñ jublu ci xare bi fii fal yu xaatilu mooy rek puus bu xam nga loolu tamit dañ koy mooy kaddu gi da nga ko nangoo mooy puus bu baax rek la voilà puus bu baax loolu la quoi <laughs> waaye. Euh, wallahu taala alam li ñu la wax nii tamit ñàkkul loolu yi ku ko def it bon jëla ko ci xaalis bi kenn du ko nee eh, def nga lu dul noonu quoi voilà mais mu am beneen cas boo xam nag naa mais attends mais euh, waaw bu dee waa ji daa robb nag <laughs> mooy waa ji julli jekk rek waa robb mais commencé na traversé bay jéggi fi muy julli est-ce que daa soxlawaat këyiiraat waa ne ko fekk moom ñëw dafa jàll mu ne ko zëj ak beneen loxo bi daal di koy diiwaat ci kanamam <laughs> sànni ko ko tenee wala puus ko <laughs> waa jumhuurul ulamaa ne non non non loolu moom bu xasee romb nag romb na quoi parce que bés boo ko fi indiwaatee mooy yow beneen rombat nga fi def yow njëkk naa romb mu ñëwaat xëccaat ko mu rombaat fi mu jaarul non loolu doo ko def quoi <laughs> ah, même bu dee ku mel ni Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu moom jëli nañ ci moom lu mel nii voilà que ne waa bi mu rombee moom waa yow da ko nekk cëg romb jaar sànni fee <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonee waaw loolu jëli nañ ko ci Ibn Mas'ud na ko noon Salim tamit def na ko <laughs> te jëlee nañ ko tamit ku mel al-Hasan al-Basri comme al imaam Ibnul Munzir rahmatullah yi daal di wax ñeneen ñi ne bon mooy waa jumhur non non non boo xasee jàll moom. jarul ngeen koy xëccaat ku mel ñoom Ash-Sha'bi as-Sawri ñoom Imam Ishaq ñu ne non non non non non loolu moom jaru ko parce que beneen affaire la rek mooy da nga koy rombalaat <laughs> yow waa ji romb na <laughs> xam naa romb nga ne ko waat zit ngay julli waa ji benn waay jekk rek daal di romb sa kaw nga yow romb na moom nga ne ko zëj ba mu ne nga xëccaat ko. ay romb la sa kanam mooy yow beneen affaire nga def mooy <laughs> yow lañ doon bañ premier romb yow indiwaat nga fi deuxième romb voilà mu ngi noonu Abdallah ibn Umar tamit radiyallahu anhu ma soloon a xadiis mu mel nii ah, comme ni nga xam ne imaamu Maalik indi na ko na ah, te yooyu yëpp dalay wax nekk ah, nit ki imaam Ibn Maaja soloon na ko mais du muttafaqun alayhi imaam Muslim moo ko solo imaam Umar Eh, radiyallahu anhu eh, kii eh, sadaqatu ibn yasaar mu ne ibn umar radiyallahu anhuma nee na anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala idha kaana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru bayna yadayhi fa in aba falyuqaatil fa inna ma'ahu al-qarin waaw mu ne yonent ba saa saam ne ne képp koo xam ne daa nekk di julli benn waay jóge ne bëgg a jaar ci kanamam na ko puus na xareek moom na ko puus bu hmm? mu bàyyi kenn di jaar ci kanam bu dee waa ji daa bañ ne par force nag fi lay jaar na xareek moom na ko jañ bu baax ndax kooku daa ànd ak xarin mooy saytaane bii ànd ak nit moo tax bu nee fële ci hadith sayna Abu Sa'id bi ko la fa innahu saytaan na ko puus bu bañee bu boy abaar que ne day jàll ndax xeex ak moom ndax kooku saytaane la fal yuqaatil la ñoon ñu ne non saytaane ça ne veut pas dire waa ji ci boppam mooy saytaane di iblis bi ñu xam mooy jëfu saytaane la jëf. te mooy xarin boobu muy saytaane boobu di ànd moom di ko def loolu bon moo tax mu leeral ko fii ne daa ànd ak bi kooku la quoi voilà moom lay bëgg wax nii te loolu jëf na jëfu koo xam ne jëfu shaytaane la di shaytaan waaw kon loolu la quoi loolu mooy li am solo wallahu ta'ala alam kon lii lépp ay xadiis la yoo xam ne ci saxaaba yi ñoo xam ne soloo nañu ak ñeneen a ah, sayna Abu Hurayra it soloo na tamit ci wàll wi wallahu ta'ala alam waaw eh, léegi nag mu des benn bon moi je comprends vraiment j'ai compris mais nag man am na masala boo xam ne euh, parce que dëgg la parce que euh, yow kon ki kanam mooy ki nga xam ne day jaar ci kanamu kiy julli mooy euh, entre fi muy su moom ak fi muy sujoote ma waaw loolu da lañ jàpp ne moo gën a dëgër te lool pour ñu may la leneen loo xam ne da koy amaana muy gën a dëgëral wax ji que yonent bi alayhi salaam comme ni nga xam ne noonu la nekk ci saxiix yi te imaam Muslim bi naa bu indee xadiis bi bu Seydina Abu Juhayma bi radiyallahu anhu buntu bi leen surah yi def xam nga mu ngi ci buntu baabu manil maar bay nay day musalli noonu la ko leen surah yi tudde tere guñ tere kii romb diggat ci di kaamu kii julli léegi euh, mu tegaati baabu dunuwil musalli min as-sitra mooy hadith Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi Abul Abbas te saxiixay la nekk dane kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ah, kaana bayna musallana rasulillah diggante fi yoneen saa sam doon julle wa baynal jidaar ak miir mamaru shar mooy foo xam ne fu ab gàtt mën a romb la kon loolu mooy gis nga ni muy jegee da jege sa sitra bi te loolu la mooy nag ka romb ca gannaaw même tegoo sitra est loolu dañ koy woowi bayna yaday musalli ah anaana loolu ginu la ginu la dégg hmm? voilà te tamit salama eh, ibnu amr Zakwai moom itam loolu la solo waaw kene yoneen saa salaam kaana baynal mir minbar wal qibla qadru mamar al-sham diggante minbar bi fi doon taxaw bi jiite ñu ni ak qibla bi fi mu qiblaam romb foo xam ne fala sha doon romb mooy ab gàtt kon loolu la quoi waaw mooy nit ki daa war a jege sutraam wallahu taala alam léegi nga ne ma léegi yow ma ne la léegi yow sa laaj ngir ñu tëj sinon on va faire fermer la séance on va lever la séance insha allahu taala nee non man bon mooy euh, waa léegi bu dee Makka la nag wala Medina ma ne la affine ton ton ta question non non bu dee Makka wala madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam est-ce que hadis bi day romb mooy tere giñ tere nit ki di jaar ci kanamu ki nga xam ne mooy julli parce que ah, makka saway ni muy baree it loolu woo naree mooy kon wax ji buy julli waru la mën a jaar kuy julli rek ñépp war a ne taxaw kenn du jaar ci kanamu kiy julli te bàtt ba ñoom Ibnu Umar radiyallahu anhu dañ doon teg ay ay ay ay samp dara parce que suuf la woon kaaba gi foofu suuf la woon dañ doon samp waa léegi wax ji mooy waaw waa man léegi instant ay karo fan samp dara xanaa chaise te chaise boo ko fa tegee gaa yi ñuy jël chaise bi tegi mais baa yu bule ko baa yu fël ko duñ ko sax seetlu voilà waa léegi man màkk boo koy julli comme ma tawaaf war a julli ñaari rakka même boo ñëwee ci ginnaaw maqaamu Ibrahim sa alayhi salaatu wa salaam mais nit ñi dañuy jaar foofu ah te boo yi moom <laughs> ci tere bi ak Medina ala saakini ya afdalu euh, nit ah jumaa ji. wa bu doon ne ñépp dañoo war a dañoo war xaar waa ñuy julli rek ñu gis ko dangaa wa ñépp war a ne taxaw tekk taxaw ñu ne la nag loolu nag mooy wax ji nag boroom xam-xam yi dañoo wute ci affaire boobu am na ci ñoom ñoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii dañu ne lii tere bi dañ koo joyal fépp ci yem laa wax Makka ak Medina ci yem waaw te loolu boo demee ci Shafi'iyya yi wax la boo xam ne bu ñëw xam la <laughs> non Makka Medina ci ma ah. non tere bi lii faible en plus yow surtout Medina ñenn ñi nag dañ ne Makka kese la Makka kese moo am jagle boobu moom lañ ci génne parce que euh, mooy àqu tawaaf ñi ñëw di tawaaf ak umra ñoo daa moo ñoo féete kaw ci àqu ñeneen ñi parce que ak tamit li yoneen saa sala waxoon ci hadith Seydina Jubayr ibnu Mut'im waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa iz ataa ibnu adiyyin kaana jaawirahu xayral jiwaari ala ikraami muntaqimi ah, Jubayr ibnu Mut'im al-Mut'im ibnu Adiy wa iz ataa ibnu adiyyin kaana jaawirahu xayral jiwaari ala ikraami muntaqimi mooy ba yonent bi alayhi salaam ñëwee ah mooy ba yonent saa salaam jógee fi nga xam ne mooy euh, Taif quoi ki nga xam ne moom moo ko accueilliroon daal di ko yiir ngir mu mën a des Makka mooy euh, al-Mut'im ibn Adiy di bàyyi Jubayr mi ah. moom xadiisam bi nga xam ne mu ngi ci euh, Sunanu Tirmidhi ak ki nga xamante ne mooy ki ci des Ibn Maaja radiyallahu anhuma wa ardaahuma al imaam Abu Daawud daal na koy solo tamit voilà an-Nasaa'i waa waa sunanul arba'a ñoo ko solo na ko naan al imaamu Ahmad Seydina Jubayr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane laa tamna'u yaa banii Abdi Manaaf <laughs> yaa bani abdi manaaf laa tamna'u ahadan taafa bi haadhal bayti wa salla ayyata sa'atin shaa'a min laylin aw nahaar voilà muy xadis bu wéex boo xam ne bu wéex a wéex bu wéex a wéex la e, mu ne mu ne yeneen ci may saa saa nee na yaa bani abdi manaaf mooy waa Quraysh yéen doomi abdi manaaf laa tamna'u bu leen tere mukk ahadan kenn tawaafa bi hadal bayt koo xam ñëw ngir tawaaf néeg bi wa salla wala mu julli fi ayyata sa'atin sha waxtuhum ko soob bu ko neex moo xam ni laylin guddi la aw naxaar ñu ne kon lii yore saa saa lan la jox tawaafa aw salla wala mu julli te nit ñi mooy néeg bii muy kaaba gi mooy tawaafkat yi dañ ci am kër bu rëy ñooñ bu dee da ngeen leen dara parce que képp kuy julli nañ arrêté li ñuy def parce que waa ji ci kanam ngeen war a jaar loolu day di problème am ci borom xam-xam yi ñu ne non Makka moom dafa spécial bokku ci waaw mais bu dee Medina moom Medina bokkul Medina ak fépp yépp kenn amul droit nit di julli ngay jaar ci kanamam te ñooñ bokk na sañuy layee dañu ne ah mais Seydina Abu Sa'id mii hadith bi nga fi gis léegi wax ko mais fan la doon jullee nag man fan la Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu doon julee bi bi bi bi mbokki do euh, sudu Ibn Abi Mu'ayt bëggee jaar ci kanama fan la euh, ah waaw foofu <laughs> ah loolu de euh, Medina la woon jumaa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam fa la doon julli bëgg a jaar bu puus ko waa ji xool am xool xool amul fu mu jaar bëgg jaarat mu tuusaat ko la wax waa ji mer dem ci Marwan monsieur le gouverneur rahimahullah di kalaame le Médina yow yaakaar nga ne bu doon ne kon Médina am na am na am acte spécial que yeneen yi yoneen saa sam de toute façon ba mu koy wax fan ne woon moom yoneen saa sam Médina la woon <laughs> njàngale mu bari foofu la te ñi muy waxal fan lañ dëkkoon Medina googu lañ dëkkoon kon loolu Medina bokku ci waaw non Medina bokku ci ah waaw loolu bokku ci ah waaye kon lii la ak ñoo xam ne kon da gis ne wax yi lii la daa am ñoo xam ne dañ ne mais nag Medina ak Makka ak fépp dañ kaa tere dañu koo tere nit di julli ngay jaar ci kanam. ndax hadis bii de wax ne boo xamoon li lay xaar di mu yow la kaana an yaqifa arbaina xayran lahu min an yamurra bayna yadayhi waaw nga taxawoon xaar quarante moo gënoon ci yow nga doon taxaw ci kanamu nga ngay taxaw ngay jaar ci kanamu ñu ne loolu génnewul Makka génnewul Médine am ñeneen ñu ne non Makka nañ ko tege nañ nañ ko ci génnee parce que euh, xormaay ak tamit tawaafkat yi seen xaq loolu sinon dañ leen koy xañaa voilà kon mu boobaa affaire yi dina compliqué voilà parce que Makka moom mooy boo xam ne te tamit loolu day wane bon loolu bon xaris boobu beneen affaire la bon bu dee ñi nga xam ne Hanafiya yeeg Maliki yi jàpp ne jamono yi nga xam ne ñoo tere ku fa julli ku julli par exemple comme après fajar ak yooyu yow bu même boo tawaafee ba pare buy naafila comme ni ñu ko jëloon Seydina Umar ibn al-Khattab ba mu ko defee moom daa dem ba nekk route trois ba génn ba jant bi génn ba euh, jamono joo xam mën nañ naafila mu jóor a julli ñaari rakkaay tawaafam ñe Shafi'i xanaa Hanabila yi ak ñaan la ñoom ne mukk ndax hadith Seydina bi bii ayyata sa'atin min laylin aw nahaar la leen saa sa wax bu leen tere yéen Banu Abd Manaf képp kenn koo xam ne bëgg na tawaaf wala mu julli waxtu wu man di dooni guddi wala bëccëg te loolu ci fet kon fii daa bokk ci julli yi nga xamante ne dawaatu sabab lañ comme ni ko Shafi'i di waxe sabab moo ko waral kon bu boobaa ku tawaaf ba pare man nga faa julli moo tax al kii Abdul Hayy al-Laknawi ah, ah, Shafi'i boobu nga non Hanafi boobu nga xam ne ponkal la woon indal dëkkoon mooy problème mooy mooy xeet ak ñoom ah, Muhammad Taqi al-Usmani yi moom moo jiitu woon voilà moom parce que mille huit cent mille huit cent moo def euh, euh, sharaawu Muwatta Muhammad voilà at-Ta'liq al-Mumajjad ala Muwatta Muhammad voilà bu mel noonu la téereem bi bokk na ci téereem bi que moom moom genre as-Suyuti la woon rahmatullah alayhi mooy dafa bari lu mu te moom 39 ans kese la du noonu ah. xam nga imaamu Nawawi dañ naan mais imaamu Nawawi 46 ans mais kee moom 49 ans la 39 ans la judd mais dafa taalif lu bari borom xam-xamu Hanafi bu mag la woon voilà voilà moom par exemple euh, euh, moom da doon wax ne damaa da ne damaa tawaaf. <laughs> damaa aji fekk après fajar lañ aj quoi après maa ngi war bon man tawaaf ba pare léegi euh, mooy ñu war a julli euh, léegi may julli maqaama mooy ñaari rakkaay tawaaf yi Hanafi yi ma àndal bi <laughs> ma ak ñeneen xaw ma ñeneen ñi mais ñu ne ñu bëgg koo ter ne ko non da xanaa da ngaa fàtte ne heure bii duñ julli mu ne mu ne leen non man foog naa ne li gën a dëgër mooy que waxtu wi man nañ ci julli bu dee fii la ci kaaba yi Euh, parce que mooy surtout da ngaa tawaaf ba pare parce que tamit mooy kii nu mu tudd euh, ne leen euh, kii nu mu tudd waaye al imam at-Tahawi borom muskilul athar moom ci boppam li mu dëgëral ginnaaw bi mu waxee waxu ju buuraan ah, wa waxu ñaari coté yi ñu ne loolu mën naa nekk mais Makka fii mën nañ fi julli ak ñi nga xam ne dañ ne noonoo moom dafa jàpp ne li di gën a dëgër nag mooy mu ne man nag li ma tànn man at-Tahawi mooy que man nañu man nañu fi julli léegi nag mu ne leen moo imaam at yi ci ñun ci suñu boroom xam-xam yi moom loolu la tànn sax gaa yi ne ko ah loolu ñun xamuñu ko woon yaa ñu ko jàngal léegi ñoom ñëpp ñu daal di julli quoi voilà mooy insha allah loolu mooy li gën a dëgër que ne bon même bu dee waxtu yi nga xam ne dañuy tere ku ci kii bon loolu man na léegi nag ku xool ne Seydina Omar defoon na leen tamit waxu Maliki yi Hanafiya yi wala Maliki rahmatullahi alayhim loolu tamit daa nekk loo xam ne lu dëgër dëgër léegi nag nga ne ma léegi ñëwul waa léegi ñu ne la kon wax ju njëkk ji mooy dañ koo tere fépp waaw dañ koo tere fépp jaar ci kanamu kuy julli moo xam ci kaaba gi la wala medinatul munawwara ala sakin afdalu salaatu wassalaam loolu dafa so dañ koo tere waaw am ñu ne noonu bu dee kaaba gi moom foofu dañ koy dañ koy accepté waaw ndax lan ndax bu boobaa xat-xat ak coono gu mag la ñuy teg ñi nga xam ne ñooy tawaafkat waaw waaw kon nag mu ngi noonee quoi mu ngi noonee euh, te tamit bon al Ahmad dafa solo jële ci ki nga xamante ne al-Mutallab al-Mutallib mu ne moom dafa gis yoneen saa salaam doon julli euh, ci kaaba gi foofu ci côté Hijr euh, Ismaïl non euh, foofu nit ñi wan naasu yamurruuna bayna yadayhi nit ñi ñu ngi doon jaar ci kanamam waaw te al imaam Abu Daawud soloo ko ak imaam Ibn Maaja ak an al imaam Ibn Qudaama rahimahullah jële ci kii Ibn Zubayr ñu nettale Ibn Zubayr doon julli nit ñi tawaaf ci kanamam ak digganteem ak xiblaam jigéen ñi góor ñi ñëpp day xaar ba ñu romb mu daal di door a sujjóot voilà loolu lépp wallahu taala alam en tout cas ak yeneen ak yeneen hmm? moo tax lenn ci boroom xam-xam yi ne lii moom ci jagley Makka yi la bokk waaw moo tax imaam al-Tahawi lii la ànd nañ moom waxul julli bi kese mais même romb kuy kuy kuy romb ci kanam euh, luñ xam nañ dañ koo tere mais quand loolu daa bokk ci ñi nga xamante ne lii ci euh, jagleel Makka la mooy euh, loolu garaawul quoi voilà waaw wallahu taala alam Medina nag ñu ne Medina moom bokkul waaw Medina bokkul dara génn ko ci waaye de ah <laughs> wax dëgg yàlla lii mooy li jaaru de képp nag ku dem sur place moom di nga gis ne Euh, mooy daanaka waxtu wu nekk boo moytuwul fa ngay jaar am na kuy julli ci sa kanam <laughs> moo tax nit da ngay da ngay moytoo moytoo moytoo moytoo moytu ba finalement <laughs> boo moytu ndax tamit sàppe yi ni muy demee foofu ndax day xat c'est pas ay bayal yoo xam ne kii day taxaw maam bayal boo mën a jaar ci kanam non yow fooy jaar ci kanamam ñii ngay jaar parce que sàppe yi def nañ leen nit ñi toog ñii toog di jàngal Alxuraan ñii di kii am ñuy julli yow foo jaar léegi da ngay jóge sàppe bi dem ci beneen sàppe gis beneen waay boo xam ne moom mu ngay rukkoo mu ngi taxaw nga nga nar a ñeent léeg da ngay bëgg a def demi tour sa demi tour ba ngay retourner gis tamit keneen kàbbaar waaw taxaw bi hadis bi de lii muy wax Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri de ah Medina la xewoon de waaw mooy jar na tamit bàyyi xel que ne loolu lépp ci la ah mooy mooy tonduku yooyu di faire daal le tout di bañ a mooy tonduku di jaar daal ci kanamu kuy julli loolu mooy li gën a dëgg kon nag ci kaw noonu foofu lañaa ñaa yem ba bii di ñëw insha allahu taala ñu jël li nga xamante ne mooy hadis bu mujj bi muy chapitre bi mujj suñu tom bi ah mooy wax boobu ci wàllu julli lay wax bu ko ñu tëjaale ko suñu tom.